A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadin al-amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi wat-taabi'iin. Wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin. amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati maryam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qul man kaana fi dalaalati falyamdud lahu arrahmaanu maddan hattaa idaa ra'aw maa yuu'aduuna imma al-'adaaba wa imma as-saa'ata fa saya'lamuuna man huwa sharrun makaanan wa ad'afu jundaa kon fii lañu yemoon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ci juróom ñaar fukkeelu laaya bi ak juróom mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal yéefiru Quraysh yi wax jullit ñi ak ñi nga xam ne ñooy dund ba yawmal qiyaam man kaana képp koo xamante ni dafa nekk fi dalaalati fii ci kaw suuf ci cànkute ci mooy yàlla ak réer falyamdud lahu rahmaanu madda borom bi fees dell girma ne moo koy seetaan mbir yi nag di yokku ci moom mooy ne di ko yokkal rekk di ko jay alal jeeg yooyu di yokk mu foog ne nag mbir yi daal day wane ne lim nekk baax xatta suñu borom ne ba ni nga xamante ne nii noonu laa leen di bay rawaw raaw la ñuy gis alnaa yuwaaduna lañ leen doon tëkkoo di leen ko dégg immal ba bu boobaa nag amaana lii ñaar yi way mën a am immal ba suwaa ñu jàpp leen ci toolu xare teg leen mbugal wala ñu def leen prisonnier wa imma saa wala ma bàyyi leen ñuy dund ba faatu nag ba ñëw yowmal qiyaam bu keroogee façon sa ya'lamuuna xil siif nañoo xam bu keroogee man huwa ana kan ci ñoom ak jullit ñi sharrun moo gina yées makaanan fa nga xam ne mooy dëkkuwaay fa ñuy ne ëllëg de wa ad'afu junda te moo gën a néew koo xam ne moo koy dimbali ñii kan moo leen war a dimbali yéeféer yi seen xërëm yi ñoo leen di dimbali mukk waaye est-ce que abali say shaytaane yi mukk alors que jullit ñi borom bi tabaaraka wa taala moo leen di jàppale boole leen ak malaaka yi ñu leen di liggéeyal ak di leen aar wa yaziidu llahu alladina htadaw huda fii lañ waroon a continuer mu ne wa yaziidu llahu borom bi dina yokk alladina htadaw ñi nga xam ne ñoo gindeeku woon te juboon ne woon ci yoon wii mu fi teg muy siraatal mustaqim yoon wu coowooral wii dinaa leen yokk huda li nga xam ne mooy ak njub li nga xamante ne ay leer ay tibb yu ma leen di tibbal di leen defal ay leer yoo xamante ne nii moom laa leen di yokk ak yiiw wal baaqiyaatu saalihaat te nag li nga xam ne mooy baaqiyaat yi nga xam ne yi nga xam ne ñoom ñoo des as-saalihaati te yu baax te yooyu mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal nañu yi nga xamante ni mooy yu baax yoo yële jaamu yàlla yooyu yi nga xam ne ñoom ñooy des ta baax nga xam ne mooy boo jullee ba pare yooyu ñoo ci gën a siiw yi ngay def subhaanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 nga jeexale ko laa ilaha illa ak jëf yi nga xamante ne nii day des ndax ñoom dañoo am barke te nit ko ba mu koy def borom bi kese tax mu koy def yéeneem selloon na yooyu nga xam ne ñooy des te yiiw xayrun moo gën foofu inda rabbika fa sa borom sawaaban appay wa xayrun te moo gën maradda lu nit kiy dellu mooy dellu ci li nga xamante mooy jëf yu mel nii nga xamante nii te ngay amee yiiw yiw te borom bi tabaaraka wa ci la lay delloowe li nga xamante ne yónniwaat la ci boppam loolu de moo gën jëfu yéeféer yu bon yi nga xamante ne jëmewul nit ki fet lu dul fa mu koy mujjee mooy safara de mu ne afarayta alladi kafar mu ne ndax yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci juróom-ñaar fukkeelu laaya bi ak juróom-ñaar afarayta ndax yéemu wuloo ndax gisuloo ta xool bu gisu yéemu alladi waa ji nga xamante ne nii kafara moom de dafa suul jëf daal di weddi bi aayaatinaa ci suñu laayay alquraan yi wa qaala mu teg ci naan la ootayan na waat naa ne dinañ ma jox maalan bu ëllëgee yawmal qiyaam moo waat naa ne dinañ ma jox de maalan alal doom lii nii xaara ba la ñu àggale xaaye lii nii mu ngi comme nim nee ci saxiixayn al imaamu al buxaari ak imaamu muslim ibnu al xajjaaj rahmatullahi alayhima soloo nañu ko muy nettaleeb seydina xabbaab ibnu al arat taalibe la woon ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nga xam ne moom dafa newoon koo xam ne tëgg la woon doon defar ay jaaseeg yu mel noona le ba nga xam ne tala jullit ñi nekk makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi mi nga xamante ne baay moo doon baayu Seydina Amr ibn al-Aas moom nag bokkoon na ci ñi nga xamante ne muy al-Aas comme turam rek moo gal wala al-Aas yi boo ci wax baax na mooy kat bu mag la woon kàccoor bu mag a mag la woon léegi nag moom mu defar loo ko ay jaaseeg yooyu ba pare mu ñëw ne ko léegi fay ma Seydina Xabbaab ne ko fay ma saa bu ko nee fay ma mu koy dawloo di ko dawloo léegi nag mu ne ko waayow léegi sax benn affaire la man daal du ma di ko la fay lu dul hatta takfura bi muhammadin lu dul nga weddi seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam yow daal boo ko defee man de man de alaasmi de dinaa la dinaa la fay bu boobaa léegi nag seydina xabbaab radiyallahu taala anhu wa ardaahu ne ko laa mukku wallahi waat naa ko ci borom bi tabaaraka wa taala duma weddi seydina muhammad alayhi salaam mukku alayhi salaatu wassalaam lu dul yow xanaa yow alaas nga dee ci kilifaay Makka yi la bokkoon paa yooyule ay aliru ñoom ñoom Uqbat ibn Abi Mu'ayt ak gaa yooyule ñoom Abu Jahlin gaa yooyule ci àndandoom yi la woon te kii moo ko gënoon doon kilifa moo gënoon a doon kilifa Abu Jahlin foofale dee mu ne kon nag mu ko dara laa ko dul weddi alayhi salaatu wassalaam lu dul xanaa yow nga dee ba ñu dekkil la bu boobaa après nag alance daal di rebon tëb nag ci wax jooju ne ah voilà léegi kon affaire bi jeex na kon nag mooy bu ma deewee ba ñu dekkil ma léegi bu boobaa yow dikkal ma ko waa xabaab bu boobaa nga ñëw boo ñëwee foofale ngeen di wax bu dee dina am man gëwuma ko mais de toute façon foofale dinaa fa am ay doom dinaa fa am alal te dinaa fa am doom te bu boobaa nag ay doom yu bari ma daal di lay fay li nga xam ne moom laa la yoreel ci sa jaas yi nga xamante ne nii moom laa la war a fay nag ci la laay bi wàcce kon loolu moo borom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam afarayta yow ndax wóor ndax xooloo xoolu gi yéemu alladi kafara waa ji nga xam ne dafa weddi borom bi tabaaraka wa taala daal di suul xéewal yi mu ko defal may ko alal ak doom may ko mu nekk ci kilifaay Quraysh yi fii waaye loolu lépp mu daal ba pare yónni ko ki gën ci kaw suuf muy Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ngir mu gindi ko mu weddi yooyu yépp suul jëf ba pare amul dara lu muy wax weddi suñu laay yiñ koy jàngal ci alquran wa mu teg ci naan la uutayan na waat naa ne dinañu ma jox boo lëgee yow xabaab maalan alal foofule wa wala daa ay doom bu ko defee nga ñëw ma fay la siinoo fii dara laa la dul fay suñu borom ne attala al ghaib waa moom dafa daal ba gis li nga xamante ne nii mooy kumpa waa lay xew yawmal qiyaam moom nii da koo xam da koo peeg amit taxada wala boog moom dafa jàppe inda rahmaani fa sa li nga xamante ne nii moo fees dell ak yërmande ahda dafa am daal borom bi moo ko jox app boo xam ne mooy jox ko kàddoom daal ne ko yow mii moom bu boobaa di nga fa am yooyu wala est ce que moom jàppe na ci borom bi wax na laa ilaha illa ba faatoo ci bu ko defee borom bi moom dig na ku faatoo ci noonu loo xam ne yiiw moom est ce loolu da koo am ba ba muy ñamee wax lii nii kallaa suñu borom xaarul kenn di tontu mu ne kallaa mukk mukk mukk xam nga ne demewul noonu de waa li mu wax sa nag tubu te dinañu bind maa yaqulu li nga xam ne moom lay avancé di ko wax ci ay nar yi muy wax ne wa namuddu lahu min dinaa ko yokkal dinaa ko tibb mooy mbugal mu yem rek ci mbugal mi mat daa ak tibb di ko ko yokkal saa su ne mooy mbugal mu ñëw rek moom moom moo tane moo gën a tar bi nga xam ne moo ko jiitu woon noonu mooy mbugal yi di dal ci kawam te bu ñëw gën a tar bi ko jiitu woon wanarisuhu ma yaqul nga dinaa ko donn dinooy dinaa nangu dinaa jël li nga xamante ne nii ma yaqulu li nga xam ne moom lay wax mooy doomam yi muy wax ak alalam ji yépp lay jël mooy ne ñoom ñépp dinaa leen fàtte moom yiw dootu ko deseeti léegi nag mooy bu boobaa mu xam waaye wanarisuhu ma yaqul mooy lam ne àjjina ba laaxira bu dekkee dina fa am yooyu yëpp loolu man maa koy jël jox ko nga xam ne bu jaamu woon yàlla loolu mënoon ko faa am mooy ay alal nekk àjjana am fa lu ne doomam am fii nekk moom gëm ànd ak moom mu am leen foofale loolu nag comme que ko lam doon wax tilkal jannatul lati nuris moom la ñuy donnale loolu mu ne loolu muy wax noonu dinaa ko jël daal di koy jox donnale ko la nga xam ne moom lay wax jox ko ñeneen ñi nga xam xam ne ñoo gëm waya tiinaa moom bu ñuy dikkal yawmal qiyaam dinañu dikkal fardam nekk koo xam ne day torox nekk moom kese wàcc lay nekk du fa nekk day yëqamte ko bay jéema wax naan fee am naa fi lu ma lay faye de moom dong mooy taxaw ci kanamu boroomam mu àtte ko te du ko gis ndax da koy koy wëlliif ndax moom mii ci yéefér yi la bokk mu ne wattaxadu te ñoom yéeféru Makka yi nii ñoom de ak ñi mel ni ñoom zaadahallahu tashrifan wa takrima ñu ngi jàppe min dunillahi wëlliif borom bi fees del borom bi tabaraka wa taala alihatan ay yàlla yi nga xam ne moom lañ ràngale fii ci ka'batal musharrafa daal di ko fiy baril ngir lan li yakunu lahum izza ngir bu ëllëgee jàppale daal di leen de nekk ñoo xam ne ñoo leen di ram mujj seen borom loolu lañ wax nee na ñooy ñoom de toute façon gëmuñu dekki de en tout cas léppoon ci ñoom waaye gis nga bu dekki amee sax de toute façon mooy gëmuñu woon dekki ñoom gëmuñu ko woon waaye comme que yaa ñu koy wax ñun suñu yàlla yi bu boobaa maanaam bu doom alhamdulillah kon nañ ko waxa woon ñun jaamu wuñ leen de illaa li yuqarribuna ila allahi zulfa du dul ñu ngi ñoo jegale borom bi tabaraka wa taala ak jegeñ kon ñoom bu ëllëgee ñoo ñuy ràmm suñu borom ne looloo tax ñu jàppe li nga xam ne mooy yàlla yi seen yàlla yi xërëm yi ñu def fi la kaaba gi fii nii yépp ngir ñu nekk ñoo xam ne ñoo leen di dëgërlu ay ëllëg di leen jàppale di leen ràmm ëllëg kallaa suñu borom ne mukk mukk du deme noon de sa yakfuruuna gis nga yi ñuy jaamu la koo xam ne nit nga doon jaamu kooku noonu wala système yoo xam ne daal lu nekk la ab nit wala ay xërëm wala ay bant wala matt wala or wala lu man di doon ñooñu noonu ñu doon jaamu sa yakfuruna ñoom xërëm yi dinañu weddi ne mukk mukk borom bi bi ibadatihim na ñii waxuñu leen woon ñu jaamu ah. seen jaamu ji ñun d'accorduñ ci ndax waxuñu leen ko woon leen wa yakununa alayhim didda tey mooy xërëm yooyu ñu doon dañuy nekk ci seen kaw ñoo xam ne dañ leen di dañ leen nekk ay noon lañuy doon seen kaw di leen rëbb ko li nga xamante ne nii di leen tëkku naan yéen a yées yéen daal yéen a bon loolu lañ leen di wax nekk ñi nga xam ne ay noon la doon di ñoom di nekk ñoo xam ne dañuy dimbali contre ñoom ci seen kaw nekk ñi nga xamante ne noon la xërëm yi nga yi nga taxam ne ñoom lañ doon lii sa la ko jaamu bu dee nit moom noonu tamit lay demee noonu lay demee ne suñu borom ne alam tara ndax gisuloo yow seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam ni tax yéeféer yi mel nii nekk ci lu bon ba ta'ala li waral loolu arsalna shayaatiina ñoo boyal ñi nga xam ne ñooy shaytaane yu bon yi ñoo leen sëmbërtël daal di leen yebal boyal leen bàyyi leen si ci sëmbërtël leen alal kaafiriina ci kaw yéeféer yi ta'uzuhum azza ñu leen di xërtal di leen puus di leen rafetal li nga xam ne mooy jaamu yàlla mooy mooy yàlla nga xam ne ñoo leen ciy puus di leen ko xoy li naan lii moo baax di leen ci puus ak def lu ne di leen ci sawarloo fala ta'jal alayhim